al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala moo di beneen xadis muy xadis cinq cent <coughs> cinq cent cinquante cinq wa an Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala baynamaa huwa yasiiru ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam maqfalahu min Hunayn فعلق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداؤه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظاء نعما falaw kaana lii adadu haadihi al-idaahi na'aman laqasamtuhu baynakum summa laa tajiduunii baxiilan wala kazzaaban wala jabaanan rawaahu al-Buxaari rahimahullaahu ta'aalaa maqfala ay fii haali rujuu'i as-samura shajaratul idaa as-samura shajara al-idaa shajarun lahu shawk kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu teg ci xadis bi mooy xadis cinq cent cinq juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne wa an Jubayr ibn Mut'im mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne mooy Jubayr ibn Mut'im eh, gis nañ ko keroog li ñuy wax Seyna Ali ñu dem gis yonent mi alayhi salaatu ñu ne ko mais yonent Seydina Usmaan ne mais yonent mi alayhi salaatu salaam lu tax <coughs> lu tax koy jox waa banul kii Mutalib loo xam ne ñun te ñun ak ñoom benn lañ ci yow moom mii mu àndoon Seydina Jubayr ibn Mut'im xam nga Jubayr <laughs> Jubayr ibn <laughs> <laughs> xam nga Juwayr mi moo moomoon <laughs> moo moomoon kan Wahshi <laughs> moo moomoon Wahshi <laughs> moom moo moomoon Wahshi na Harb yaa moo yaa Wahshi yaa Aba Dasma ñu ngi waajal benn xare <coughs> contre <coughs> jullit damaa bëgg man maay sa sang maa la moom damaa bëgg nga génn ci xare in qatalta Hamzata ammi rasulillah ah, ammi Muhammadin ndax moom gëmul woon yonent sallallahu alayhi wasallam taay balaa rasulillah in qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi Tu'ayma ibn Adiy bi ammi Tu'ayma ibn Adiy faqad fa anta waaw moo ne woon Wahshi ne ko boo faatalee ci xare bii ñu jëm Uhud lañ doon waajal <coughs> boo ma faatalee Hamza <coughs> di bàyyitixu Muhammad sallallahu alayhi muy sama revanche sama bàyyitix bi nga xam ne jullit ñi ñoom ñoo ko rey bada ñoom ñoo rey sama bàyyitix di Tu'ayma ibn Adi ñoo rey sama sama frère baay yow li ma bëgg mooy nga reyal ma bàyyi taxu yonent boo ko defee rek libre nga tee libre wax ci Hind fële na le bint Utba <laughs> ñëw na ko yaa Aba Dasma ishfi wastashfi <laughs> na ko yaa Aba Dasma <laughs> dañ joli la sa bi wax ishfi wastashfi fajal sa bopp mooy boo ñu reyalee liñ la wax yow faj nga sa bopp mooy libre nga wastashfita boo ko defee li nga ñu waxuma la tooy sa sang bi euh, mu am kesele non non non ñëpp bu boobaa daa mel ni Quraysh góom bu mag biñ amoon suñu xol yow wax si yaa ñu ko penseel yaa ñu ko yaa tax ba mu wér quoi ah naan ko way fan aba dasma isfi wastashfi <laughs> naan ko zub waaw abaa das na yow yow tey moom xare bii moom suñu yaakaar yépp ci yow lañ ko teg waaw yow abaa das <laughs> Jubayr mi moo doon baayam moo moo moo moo moon wax ci baayam nag al-Mut'im ibn Adi waxoon nañ ko fan yee tamit bi ñuy wax loolu moom dafa ne woon kilifaay Quraysh yi nga xam ne tuubul woon bon <coughs> dafa génn àddina ci kéefër mais comme que defaloon na lu baax yonent bi alayhi salaam mooy bañ ko embargo yi moom mii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fexe woon ba embargo gi de waaye ba mu demee Taif gaa yi da- d'accorduñ ko mu génnaat ba mu ñëwee war a ñëw Quraysh kilifa ba mu laaj ñu yi ko mu bañ mu wax ko mu al-Mut'im di bàyyi Jubayr mi al-Mut'im ne <coughs> ki yonent baay saab saab yónni woon danaa gëmuñu ko jóge woon Quraysh ñoom ñépp leen ko mës a gëm la al ne waaw man maa ko yiir woo doomam yi ñoom Jubayr rek ay diis doomam ñu yor seeni arme dem ci kaaba gi wër kaaba gi ba pare mu taxaw seen baay di Mut'im ne leen ma ne waa Quraysh déglu leen fii la wax man Mut'im baay wax ak yéen ibn Ali waaw ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf waaw nga waxoon nañ la lan la bokk ak yonent way saa saa ndax Nawfal ak Hashim Nawfal ak Hashim ñoom ñoo bokk baay Abdu Manaaf seen mooy seen baay waaw ñeneen ñi waxoon nañ leen jarul ñu ciy ñëwaat kon mu ne maa ko yii waa Quraysh xam ne ah kilifa la te daa borom doole la te daa am doom yu góor yu mag ñu ne ko d'accord nañ ci noonu la yonent bay saa saam ñëwaate Makka si noo mënu foona ne moo tax nag yonent bay saa saam yooyu mu doon def malgré li koy weddi ba génn ci diine nekk yéeféer keroog Badar bi ñu jàppee prisonnier Quraysh yi da prisonniers yi de law kaan al Mut'im ibn Adiy hayya bu doon al Mut'im de ibn Adiy ibn Nawfal ibn Abd Manaf mu ngi doon dund mu ñëw ne ma Muhammad damaa bëgg prisonnier bu fi nekk nga libéré ko ndax man nee na bu lool bu doon ñëw di ma ko wax may ne di bàyyi ndax moom voilà kooku nag bàyyam mooy bàyyi Jubayr mi Jubayr Jubayr moom dafa ñëwoon ñëw na euh, après Badar bi libéré si ay prisonnier ngir joxe rançon ngir libérer ay mbokkam nee sax foofu balaa nekk bi ma fa ñëwee ma dégg naa yonent bi alayhi di jàng suuratu tuuri ci timis wat tuur waaw dégg naa ko ba ma ñëwee ta boobu bekkuloon jullit ne ñëw ngir libérer samay mbokk ñuy julli timis ma nekk fee man ci biti jàkka ji toog di xaar maa ngi dégg gaa yi sàpp yonent bi di jiite naan wa tuur wa kitaabin li tariba affaire bi ci <coughs> moom Jubayr ibn Matan ibn Adi euh, léegi nag mu ne moom moo doon wax naan <coughs> mu ne waan Jubayr ibn Mutanin mu ne mu mu ngi jële ci Jubayr ibn Mutanim annahu qaala nee na baynama huwa yasiru mu ne daal bi nga xam ne benn bés dama doon dox ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maqfalahu min Hunayn fekk mu ngi doon jógee Hunayn xare Hunayn la jóge mu ne fa aliqa al a'rabu fa aliqa al a'rabu mu ne arab yi muy kaw kaw yi daal di koy topp daal di koy topp mooy lakkal ko ko rek waaw teg ko ko rek pression bi yasaluunahu naan ko way yonente bi alayhi salaam way wa way seen na nañu suñu màng bi loolu lañ ko doon wax aqsim alayna fayana mais yonent way sax mais suñu suñu budget de guerre bi dooñu dooñu ko topp ko hatta taruhu ila samura dañ koo topp yonent bi saa saam di lëkkale <laughs> ba ni muy sëfe ci benn garab moom la imaam an-Nawawi naan samura maqfalahu mu ne ay fii xaali rujuwaay mooy jamono jamu doon dëpp léegi samura mu ne samura mooy sajara benn garab la waaw ñu dañ koo puus puus di ko topp di ko topp di ko topp yonent bi saam di lëkkale ba nekk <laughs> dal ci garab bi ci garab gi mënatu la mënatu la arrière fa xuti fat wi daaw léegi rek lambaayu kaw araab yi loolu lañ doon sol lambaayu kaw ak lambaayu suuf daldi lonku daldi lonku ci garab gi ñoom sa am na moom nag ni ñoom ñoom ñoo ko xëcc <laughs> ñoom ñoo ko xëcc annabi yonent saa salaam nag mënatu dem de façon bu taxaw sallallahu alayhi mu ne leen mais atuni ridaa yi <laughs> mais jox leen ma sama sama sama sama sama kii jox leen ma sama sama sama sama làmbaay yi kaw yi bokk <laughs> mais du ngeen ma ko delloo delloo leen ma sama làmbaay yi bokk <laughs> atuni ridaa yi falaw kaana lii gis nga bu nekkoon ñeel ma adadu hadhihi al lu toll ni gis nga garabu al-iba imaamu Nawawi mu ne mooy shajarun lahu shaw garab yoo xam ne daa am ay ndig mu ne leen gis ngeen garab yi ngeen di gis bu doon ne daa nekkoon damaa amoon lu toll ni xobi garab yi ah <coughs> naa man lu toll noonu ci ay jur ah bu doon ne en général gëléem yi lañ koy wax ñii ne ak nag yi ak jur ji mai en général gëléem yi mu ne bu lu toll ni digg yi nekk ci garab gi wala xob yi bu ma amoon lu toll noonu ci ay gëléem yi ah la qasamtuhu baynakum waat naa ne dinaa leen ko séddale yéen ñëpp man lu ma ciy def doyoo ma ci dara summa ginnaaw gi laa tajiduunii du ngeen ma fekk man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baxiilan ma nekk kum nay wala kazzaaban wala ku koo xam ne waxkatu lu amul la wala jabaana wala koo xam ne ab ab ab ragal la waaw mu ne rawaahu soloona xadiis bi. al-Bukhari di Muhammad ibn Ismaïl alhamdulillah al-Bukhari rahimahullah léegi laaj bi mooy est-ce que moom kese ko solo ñu ne la déedéet comme comme hadis bële fi ñu jógee Seydina Omar imaam imaam imaam Muslim sëriñam imaam Ahmad kese ko ci fekk fii itam imaamul Bukhari sëriñam imaam Ahmad kese ko ci fekk ñoom ñaar kese ñoo ko solo <coughs> waaw imaamul Bukhari da ko indi ci ñaari bërëb. indi na ko ci kitaabu fardul xumus baabu ma kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'ti al-mu'allafata qulubuhum wa ghayruhum min al-xumus ak ci kitaabul jihaad wa siyar baabu shajaa'a fil harbi wal jubn kon ana ban laa lañ caa jël waay aywa lañ jël bi <coughs> fardul xumus <coughs> mun haddathanaa Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaysi imaamul Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu suñu sëriñ bi Abdul Aziz mooy Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaysiyu mooy Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ah rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala haddasanaa Ibrahim ibn Sa'd mu ne ki ñu nettali mooy Ibrahim ibn Sa'd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 qaala mu ne axbarani nettali na ma Umar ibn Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im mu ne ki ma nettali mooy Umar di doomi Muhammad Muhammad di doomi Jubayr ibn Mut'im mooy surtout Jubayr la anna Muhammad ibn Jubayr ken baayam di Muhammad di doomi Jubayr qaala nee na axbarani xabaare na ma Jubayr ibn Mut'im mooy baayam mu ne Jubayr de moo nettali waxoon naa la araab yi nag ñoom miinu ñu naan baay déedéet ñoom seen baay seen tur lañ koy woowe voilà loolu du ñàkk teggin parce waxoon naa la nag boo ñëwee foo xamante ne nii ñoom loolu la ñu xam seen seen aada mooy ñu naan baay bul ñëw naan waaye yow eh dem leen toog nee naa wax ah, hadis yi waaye yow Seydou waaye sa ay Abu Bakr eh, xaala axbarani Jubayr ma la yow xamoo diine xanaa <laughs> xanaa xamoo li qaida bu mag bi di wax al aadatu muhakkama aada yi dañ koy atteloo waaw dëgg la sariya bu ñëwee ci gox fekk fa aada gu baax du ne dindi leen ndax loolu muy lu baax du rafet danaan la continuer leen loolu te leen wax baay di wax yaay di wax tànta di wax yooyu mais bu leen ñëw di def ni ñële nga xam ne ñoom garaawul ci ñoom yéen ngeen bëgg a jël loolu li ñuy def déedéet kon loolu lu ama am solo la léegi <coughs> léegi kon <laughs> mu ne axbar ki ma xabaare mooy Jubayr ibn Mut'im wax nañ la turam ne Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdi Manaf al-Naw an-Nawfali eh, muy Abu Muhammad ñii ne Abu Adi ñii ne Abu Sa'id radiyallahu anhu annahu bayna huwa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu naasun muqbilan min Hunayn beneen bi leen di maqfalahu beneen bi moo mooy bi imaamul Bukhari imaamul Nawawi indi mooy beneen bi waaw bi nekk ci kitaabul jihaad yi wa yar mais ne kon euh, on a fait jël bi ngir ñu gis le rek wa maahu naasun mu ne bi ma nekkee yonent way saa saam dox ma ànd ak moom rek nit ñu bari ànd ak moom topp ci muqbilan min Hunayn ñu ngi jóge woon xare Hunayn Hunayn nag bon loolu taxul ñu ci yàggaat ndax gis nañ ko fi gisati ko fi <coughs> ndax Hunayn yonent ay saar saam dafa ubbi Makka huitième année bi ci weeru koor bi araab yi newoon foofu di waa Taayif ak waa Hawazin affaire bi nag ñu ne attention attention ñun bés bu ñu affaire xoolee ubbi na Makka ci loo xam ne simplement ñun ñoo ciy tegu ci ñun la jëm léegi nag ce qu'on va faire on va créer former notre armée ku ku ku bëriwul ñu gaa yi bëri dal sa ci lañu def seen armée ànd ak ki leen jiite woon muy maalikum na awuf maalikum hmm? na awuf boo ko dëppee awufum na maalik gisoon nañu awufum na maalik al ashja'i kii nag maalikum na awuf sayyidu hawazin jeune la woon gaa yi def ko jiit ñu ànd ak góor ga duray dum na simma nga xam ne moom ponkal la woon xarekat la woon waaye mag la woon daa jeexaloon nekk mag boo xam ne mënatu la gis mënatu la toog sax mais mu ne moom nañ ko yóbbaale ñu dem comme que sa waay stratégie bi mu doon teg góor gi duray di wax na ko ne naroon naa xaru bu gaa yi nanguwul ànd ak moom ah gaa ne kon garaawul nañu ànd ak moom Maalik ibn Awf génn jigéen ñi génn seen doom yi génn lépp luñ am ci gëléem ak xar ak lépp nga dañuy yóbbaale bu ko defee ku nekk boo gisee sa boot doo dal durée bi ne ko waaye yow yow kii yow Malik looy wax ni yow ki ñu gañe daa xalaatati ay dooma ki nangama ki nangam day taw nga naan déegoo gis da taxaw naan ma yow ngay rawale sa bopp Malik ne ma bu ngeen ma kiiwul nar a xaru gaa ne kon baax na nañ ko bàyyi niñ demee ci gàttal ñu duma leen moo tax màngum Hunayn bari woon ndax dañoo génne seen alal yi yooyu nag ñu dajale woon arab yi nga xam ne dañoo jóge woon <coughs> comme ay banu Sulay <coughs> banu Tamim ay ñoom banu Fazara mbokk oyey nay <laughs> non gars yi dañu reetaan lu woon quoi yeneen façon kii tribu arabe yi comme que ñëw nañu yeneen trois cent cent bi mu doon bi mu doon aji da leen a woowaale bi muy ubbi ji Makka ubbi Makka ba aj da a woo gaa yi di di ko dab moom ci ay bërëb sàngam ñu dem ubbi Makka ba léegi nag ñu jàll Xunayna xarek waa Xunayna dañu leen bari lool yonent bi daal di koy tëj Ji'irraana nañ ko garder fii mu dem Taayif dem wër ndomb assiégé waa Taïf waa Taïf Kenya mu ne saxaaba yi tee ñoo ñibbi <laughs> ñu ne waa yeneen saa salaam ñoo ko ñoo ba léegi ñu ñibbi mu ne waaw baax na <laughs> kon lañ toog ñu toog mais <laughs> comme que waa Taïf dañoo bien fortifié seen affaire bi te ku jege moom yor nañ seeni ndox yu ñu tàngal ak seeni kii. bi leen gaa yi sonalee gaa yi ne leen saa saa waaw daa mel ni nañ def li nga wax <laughs> aywa baax na xam ngeen li tax ma wax leen ñu <laughs> ñu bi ñuy dem nag boobu la ñu ñëw Hunayn boobu lay wax nii maqfalahu min Hunayn <coughs> mooy xare bi Ji'irraana la ne woon nañ ko fa dencal alal ji mu bàyyi ñu koy garder léegi nag boobu lay wax bi ñu ñëwee arab yi nag dañ ko kaw kaw yi arab yi dañ koo topp alayhi salaam mais doo si dëgg suñu suñu suñu màng bi xanaa yonent bi saa salaam di xaar ndax daa bëggoon waa Hawaazin ñëw tuubaat wala kii bu ko defee seen doom yeeg seen kii yeeg seen alal yi ñu am luñ ci jël sax au minimum nag loolu lañ xamoon ne ak ci manal araab yi kaw kaw yi te ne loolu bu amee ñoom seen li ñu war a am day mi ko waaye manee yonent saa salaam jox suñu mbir mi séddale ñu ko ci lañ ko toppe nag di ko puus di ko puus di ko puus ba lii nii dal ko dal ko waaw ba lii nii dal ko ba lii nii dal ko dal ko waaw waaw ñu koy puus di ko tànc di ko puus di ko puus di ko puus am na woon na dana ci waruwaay la ne woon gaa di ko puus <coughs> ba ba ba ba gëléem ji daal teggi yoon wi romb ay garab yu ne foofule <laughs> am benn bu lonk yére bi <laughs> yére yére kaw bi del <laughs> nekk ci garab gi saa saa yéen jox leen ma sama yére bi bopp du ngeen ma delloo sama yére léegi yonent saa salaam walaal di wàcc dafa wàcc rek waa Hawaazin ñoom bëggoon ñu ñëw ñoom itam ñu agsi waaw bon loolu nag c'est pas maraam taxul ñu ciy dugg mais bu ñu àggalee mu ne kon wa ma'ahu naasun muqbilan min Hunaynin aliqat rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy daal kaw kaw yi daal di koy daal di ànd ak moom rek waaw waaw waaw daal di kole woog moom rek tappoog moom rek tappoog moom ne ko di ñu jox alal yi yas'alunahu di ko laaj hatta tarruhu ila samura fa khatifat ridaa ci la euh, euh, euh, looloom nga xam ne mooy làmbaayu kawam daal di lonk waaw <laughs> ci garab gi allahu akbar mel ni luñ ko dañ koo këf mel ni garab gi da koo këf <laughs> fa waqafa rasulallah rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yeneen saa saa taxaw ne atuni ridaa'i mais jox leen ma sama làmbaay bi falaw kaana adadu hadhihi al-'itaa'i na'man laqasamtuhu baynakum thumma la tajiduni baxilan wala kaduban wala jabana kon noonu la ñëwee fii kon xadis bi ci gàttal gis nañ ne kon xadis bi mooy comme fi ñu jóge woon rek ñii xam nga ñii wuti nañoo ak ñee ñi Seyna Omar doon wax Seyna Omar ñu mu doon wax ñooñu moom de toute façon am na ñu leen ko ginooyee eh, kaw kaw yi ñoom parce borom bi moo leen ci <coughs> <coughs> moo leen jox euh, li nga xamante ne nii mooy ci màng mi walla ne wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawma altaqal yawma alfurqan yawma altaqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir mooy borom bi dane xam leen ne ci suuratul anfaal aaya quarante et mu ne xam leen ne lépp lu ngeen màng lépp lu ngeen am ci butin de guerre fa inna lillahi xumusa yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam un cinquième bi la kon mooy li ci des yéen a ko moom ña doon xare loolu moo tax ñoom am nañ ci lii seen àq la mais sauf que maslaxa gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xaar mooy waa Hawazin ñëwaat ngir ñu mën a dugg ci l'islam ak loolu yëpp moo taxoon muy xaar sauf que gars yi nag dégguñu ko woon noonu waaw bokk moo tax ñi bokk ñoo ñu Seydina Omar doon wax ñi moom amoon lañ ci àq waaye sauf que ni ñu ko laaje eh, daa nekk loo xamante ne lu doy war la